imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi muy nettali na ko noon imaam an-Nasaa'i solo na ko ci kitaabu amalil yawmi wal layla yenn téere moom imaam an-Nasaa'i Abu Abdurrahman na ko noon imaam al-Haakim solo na ko bim ko solo me mu ne ala sharti shaykhayni mu ne hadith bii nii ñuy bëgg a ci sharti waxoon naa rek luy charte Shaykhayni mooy imaamul Bukhari imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ma mooy góor ñi ngay fekk foofu ñoom ngay fekk ci tàllale bii ñi nekk ci chaîne de transmission bi ñoom ngay fekk ci yooyu ñoom lañ naan ala charte wa ala charte Shaykhayni wa ala charte al-Bukhari imaam al-Bukhari wala imaam Muslim bi waxee loolu imaam az-Zahabi ne waaw li imaam al-Hakim wax noonu la mooy wér na waxuma la dara waaye ci charte te loolu mooy hadith muttafaqun alayhi moo gën a ak xadis yoo xam ne dañoo ñëw nekk ci kenn ci imaamul Buxaari imaam Muslim ak xadis boo xam ne ci seen charte la ne voilà ci seen charte ñoom ñaar après charte imaamul Buxaari après charte imaam Muslim après ala sharti fatan ghayrihima comme l'imam Suyuti wax rahmatullah alayhi ah, kon mu ne imaam az-Zahabi daal di koy wëral boo demee it imaam al-Waaqidi solo nañu ko xadiis bi Rifaa'a ibn Raafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhu moo ko nettali muy nettali keroog yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu paree Uhud lan def bi muy waajal pour dem mu moom Seydina Rifaa'a ibn Raafi'in az-Zuraqi radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma faraga min dafni ashaabihi mu ne moom Seydina Rifaa ibn Raafi' radiyallahu anhu mu ne kero yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu paree ci denc saxaabaam yooyu mu tekki ne lamma kaana yawmu uhudin wankafa almushrikuun ci riwaayu imaam ahmad bi boobu noonu la ko commencé mu ne keroog uhud bi nga xam ne ci la mushrikuuna yi ñoom abu sufyaan daal di delloo makka jublu yoonu makka gisoon nañ ba ñuy dem yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yebaloon asadullahi al-ghaalib ali ibn abi taalib radiyallahu anhu ne topp leen nga xool fan lañ jëm mu dellu si ne Makka lañ jublu bi ginnaaw loolu amee yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon rangale saxaaba radiyallahu anhum wa ardaahum ah bim leen moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne istawu hatta usniya ala rabbi azza wa jal mu ne leen istawu mooy coow wooral leen mooy defar leen sàppi mu rangale leen ne leen istawu rangalo leen hatta ba usniya ala rabbi azza wa jal ba mi may sante yëkkati ay kàdduy ngërëm ak cant ak delloo njukkal ki nga xam ne mooy sama boroom subhaanahu wa ta'ala màgg na tedd na te na te màgg na allahu akbar loolu mooy riwaaya imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi weneen riwaaya ci la wax sànq moom seydina Rifaa'a ibn Raafi' mu ne wa xaraja al-muslimuuna hawla yonent foofu ci Uhud bi mu paree denc nit ñi mu génn saxaaba yi radiyallahu daal di koy topp mu ne amatuhum jarha li ëpp ci ñoom ñoom ñépp ay blessé lañ dañ neena blessé am nañuy blessure mu ne wala misla li bani salima wa bani abdil ashhal doo gis nag ku ëpp blessé ci ñoom waa bani salima di waa kër Seydina abdallah ibn amr ibn haram liñ la doon wax léegi ñoom seen clan boobu ci waa Aws ak Xasraj muy waa Bani Salima mu ne doo gis ku ëpp le blessure ñoom ak waa Bani Abdil Ashhal di clan Seydina ñoom Sa'd ibn Mu'adh Siddiqul Ansari radiyallahu anhum wa arda mu ne ma'ahu arba'u ashara imra'a mu ngi ànd ak Yonent alayhi salaatu salaam ak saxaaba yooyu quatorze jigéen gis Ah, ñoom ñooñu soxna yooyu ak lañ fa doon liggéey mu ne falamma kaanu bi asli uhudin qaala bi ñu ñëwee nag ba àgg ci piiwu montagne bi qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen istafu hatta usniya ala rabbi azza wa jalla mu ne leen defar leen sàppe yi ba ñi nga xam ne ci lay sante sama boroom mi nga xam ne azza euh, tedd na wa jallata màgg na mu ne fastafa rijaalu xalfahu sufuufa góor ñi daldi def benn sàppe mu ne xalfahumu nisaa jigéen ñooñu quatorze jigéen ñooñu daldi sàppe ci ginnaaw góor ñi fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam tàmbalee ñaan allahu akbar yaa subhaanallah mu ne déglul ñaan gi d'abord mu ne allahumma lakal hamdu kulluhu allahumma la qaabida lima basatta wala baasita lima qadayta lima qabadta wala haadiya liman adlalta wala mudilla liman hadayta wala mu'tiya lima mana'ta wala maani'a lima a'tayta wala muqarriba lima baa'adta wala mubaa'idan lima qarrabta allahumma bsut alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika allahumma inna nas'aluka an-na'ima al-muqima alladhi la yahulu wa la yazul allahumma inna nas'aluka an-na'ima yawma al-'ayla allahumma inna nas'aluka al-amna yawma al-khawf wal-ghina yawma al-faqa allahumma inni caa'idun bika min sharri maa a'taytanaa wa min sharri maa mana'tanaa allahumma habbib ilayna al-iimaan wa zayyinhu fii quluubinaa wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuuqa wal-'isyan waj'alnaa mina ar-raashidiin allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-salihin ghayra khazaya wala maftunin allahumma qaatilil kafarata alladhina yukadhibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alayhim rijzaka wa 'adhabaka allahumma qaatilil kafarata alladina utul kitaaba ilaahal xaq amiin Allah maa ajmala wallaahi maa ajmala laa yaqulu haaza illa alladii a'taahu Allahu jawaami'al kalimi wallaahi kenn mënu la wax ñaan bu mel nii lii. du balle ci tuñu kudul ki nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa taala daal di jox jawaami al kalimi muy kàddu yu mëdd yooyu nga xamante ne moom la wax ne moom la ko suñu boroom jox moom sallallahu alayhi wa sallam déggal ma ñaan gu mel nii kon mu tàmbale ne allahumma laka alhamdu kullu allahumma ee eh, yow suñu borom eh, dinañ fexe bañ cee ndax discours bu am solo la lii ñaan bu am solo la boo xam ne wallahi mën nañu jëlal ay jataay jataay waaye dinañ fexe jàttal ko bañ cee gina euh, noonu mu ne allahumma ee eh, yow sama borom lakal hamdu ñeel na la alhamdu mbooleem xeetu cant yi kullu lépp mbooleem seen yow yaa ci nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala mbooleem façon sant yi yow la ñeel ndax nit li muy sante ku ko defal njekk dëgg-dëgg buur yàlla lay sant noonu te balaa sant yàlla mat nga sant ki mu jaarale xéewal yi ci moom ndax looloo tax yonent bi alayhi wax waxam jooju dee sant mooy booy sant ki xéewal yi jaare ci loxoom dëgg-dëgg yaa ngi sant borom bi ndax moom huwal muqi dëgg-dëgg mooy kiy joxe war razzaqu dhul quwwatil matin mooy aji wërsëgalaat kon bi boroom kàttan gu tar bi gu dëgër gi te tar euh, muy gu dëgër gi mu ne kon allahumma lakal hamdu kullu mbooleem façon cant yi yow la ñeel yow boroom bi subhaanahu wa taala allahumma la qaabida lima basat mu di kañ boroom bi ne ko yow suñu borom laa qaabida lima basat kenn kenn kenn manu la a téye li nga xam ne yow yaa koy joxe mooy li nga tàllal boo tàllalalee yaa tàllal nit wërsëg nit moom la ñu wàññi wërsëg googu wala ba xomb ko ba uta liñ ko yaatalal daal di wàññeeku loolu manu la laa qaabida kenn manu la ñëpp ñëpp ba rétrécir li ma basatta li nga xam ne yaa ko tàllal loolu man dane waaye wala baasita li ma qabadat kenn tamit manu tàllal yaatal li nga xam ne yow yaa kub na ku yàlla xompal wërsëgam boo dajale woon addina bi yépp ngir ñu def kon un waxuma la risaar bi mooy ku yàlla xompal wërsëgam ba matul ismik te lool la dogal ne kii noonu lay génn addina ismik mooy bon salaire minimum yi comme France ñuy def ne manoo fayloo manoo liggéeyloo nit lu dul nga fayloo ko ay côté neuf euros yooyu yu mel noonu l'heure heure bu ne loolu nga koy fay lu toll noonu loolu mooy ismi salaire minimum mooy bu yàlla defee ne kii moom lu mu dundam gi yëpp du am salaire bu toll noonu kenn manu ci dara kenn ndax lan wala basita li ma qabat kenn manu la yaatal li nga xam ne yaa ko nut daal di koy xatal wa man qudira alayhi rizquhu loolu buur yàllaa koy def ku mu xompal ak tamit ku mu yaatala loolu buur yàllaa koy def moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko yaa ghulam di nga ko naan ihfazillaha tajidhu amaamak ihfazillaha yahfazuk wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah mu naan ko wa'lam anna al ummata gis nga xeet yu yëpp xamal ne yow ya subhaanallah kalimatu tawhid la jàngal sayyidina Abdullah ibn ibn Abbas ci ci baat yu gàtt muy tout tànk xale boo xamante ni bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di waaj génn àddina ay treize ans yooyu la yaa subhaanallah mu koy jàngal lool naan ko ihfazillah ci gàttal mooy del sóoraale yàlla ci say mbir di ko sóoraale di xool yàlla ci lépp looy dugg lépp looy def lépp looy wax lépp looy dox boo ko defee yahfazka buur yàlla moo lay wattul boppam yooyu ngay dugg lu ci nekk moom mooy prendre en charge issue bul tiit lu mu ñàng ñàng bul tiit na inna ma'al usri yusran te ku yàlla teel ay mbiram waay waay waay kan moo kan kan looy tiit mun a ko woon bokkut yi ñu ko wax eh, eh, xamal ne xeet wi yépp mooy laa xeet boobu mooy pas xeetam rek comme xeetu euh, al ijaaba xeet yonente bi alei sat slam dafa am ñaar muy ummatu daawa ak ummatu ijaaba dafa am xeetam boo xam ne mooy xeet yu mu woo boobu boo ko di boolee mooy mooy déppi mu nekk fi ba tay jii may wax koo xam ne gëm nga ko ak ku ko gëmul a yem ate bi ñu gëmul dara religion bu ko wax muy bëgg a dugg ci kaw ci suuf si xar suuf si dugg si ndax mer kooku noonu ci xeetu yonent bi alayhi salaam la bokk kon nag bu ma wax chrétien bi juif yi ñoom ñëpp ci xeetam lañ bokk waaye ñoom ñooy xeet bi mu woo ummatul da'wa moo ummatul ijaaba nag mooy ñi ko dëggal ñi ko topp nangul ko ñooñu lañ naan en général ñoom naan ummatu sayyidina Muhammad en général ci ñooñ lañ leen ko mais sinon dafa am umma dafa am ñaar ummatul euh, da'wa ak ummatul ijaaba mu ne lii nag mooy ummatul ijaaba ñëpp nit ñi kaw suuf. ñi gëm yàlla ñi gëmul yonent bi alayhi salaatu ci yam bu ñu dajaloo woon bëgg laa def loo defal loo xam ne mooy def la lu ñaaw na la leer ne dara ci loolu du la dal lu dul loo xam ne qad katabahu lu dul lu yàlla bindoon ne lu ñaaw yi dina la dal fekk loolu noonu buur yàlla bind ko bu ñoom ñépp daal di woon mànkoo ngir deg la lu ñaaw daal lay yàq wala rey la wala daal di lay détruire du ñu ko man lu dul li buur yàlla bind fekkoon mu bind ko te xalima ga wow na xalima ga fendi na bokk fëy yañ ko doon bind daal di nañuy wow rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf mu ne ko duñ la mënal dara mu ne tamit bu woon ne contraire dañ laa bëgg defal yiw ñoom ñëpp ñu dajaloo comme li wax sànk ci waa ji smikaar bi waa ji amul smik ñu ne dañ koy jaali fexe bu kii duñ la mënal dara lu dul yàlla bindoon ne yow da koy am waaw subhaanallah kon kay yow ittaqillaha rek waxul bil asbaab tawakkal ala allah tawakkalul ci yàlla te mooy sa xol nga bàyyi ko borom ci sabab ci kaw suuf nekk nag kon moo tax mu ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne wala baasita lima qabad kenn warula yaatal li nga xam ne yaa ko lubal sa bopp mu ne wala haadiya liman adlalta te yow borom bi subhaanahu wa taala kenn manula gindi ki nga xam ne yaa ko saytaan mu sànk kenn du ne ki nga sànk déedéet mooy ki nga seetaan mu sànk kenn manula gindi ku yàlla seetaan bàyyi ay mbiram kenn manu koo gindi walaw kaana nabiyya moo tax yeneen ci maanaam saa saa ne wala haadiya liman adlal kenn mënula jindi ki nga xam ne yaa bëgg namm dogal ci moom ne day sànku ak nu man di dem Abu Lahab Abu Jahl buur yàlla moo dogaloon te agal na ñii dañuy sànku pourtant mu yónni yeneen ci maanaam saa saa en ngir mu woole mais du leen dara ndax lan. ndax yow borom bi subhaanahu wa taala la haadiya liman adlal kenn manu la gindi koo nga xam ne yaa ko seetaan mu sànk walaw kaana nabiyya même bu waajooj bi yonent la woon du ci man dara loolu moo tax loolu moo tax loolu moo tax euh, loolu ñun lan ko xame mooy alquran ñu ko wax tabbat yada abi lahabin wa tabb hadith yi ñëw yuy wan ne lahab kutus la abu jahlin afara'ayta alladhi yanha abdan idha salla ara'ayta ara'ayta ara'ayta alladhi ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'ayta in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la'in lam yantahi lanaqta'anna bin-naasiya naasiyatin kaadibatin xaafiya looloo ñu woon ne Abu Jalil kutus na inna shajarata zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghali al hamim looloo ñu Abu Jalil kutus na ndax inna euh, zaqqum dam doon saboote naan alquran waaye bu le topp leen fële gisoon ko Makka ba yeneen ci ma nekkee Makka mu naan waa Makka topp ñu ngi buñ am dara dañuy jéem a tiital fii non <laughs> waaye yow dañuy wax lu leen neex zaqum du dara tàndarmay madina ju naqari jooju rek la waaye fal na ko ëndi sax fal naka zaqam ñu daal dina ko ndóof tëf mu jeex suñu borom nañu nag kàcckat la li ñu wax inna ta'amal inna shajarata zaqum ta'amul asim ñam garab boobu muy wax nekk biir safara tal'uha ka annahu ka anna lu ka annahu ru'usu shayatin loolu noonu mel ni boppu saytaane yi mu ne ta'amul mooy ñamu bàkkaarkat bu mag bi te mooy Abu Jahl ñu ko doon weddi loolu lañ ko xamee mais man man taxaw fii tey eh, diw fii jahannama xaalidan fiiha ah déedéet déedéet déedéet loolu mooy manoo di dund ak ay nit di dund nii yow lu man di def ci yow da ngaa xam nan lay mujje gis nga ñonente mi alei satu salam hadis bi nekk ci Sahihayni boo Sayyidina Abu Abdurrahman Abdallah ibn Mas'ud inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi boobu noonu muy wax noonu arbaina yawman après nutfaat ainsi de suite ak yooyu mais lan la ci wax mu ne am na nit nit dina ñëw di def lu baax ci beneen version fii maa yabdu linnaas ci seen ci nit ñi ba deful lurul benn ampa def biir bu gàtt ngir mu dugg àjjana la yàlla dogaloon jiitu ci moom que ne kii nitu safara la mu def yëfu safara daal di fay dugg naka noonu vice versa yow naka ko nga man a taxawe naan nit ci safara la jëm te gis nañ ci saxi kitaabul kitaabul anbi kitaabul ahadithul anbiya voilà ci kitaabu ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi am na denn xadis foofu bu ma juumul mas nañ ko fi tuddule ahadithul anbiya mooy waaja ne woon mbokkam ma sawaay di ko di ko mooy waaji moom ku baax la woon mbokk mi nag dékonekat la woon boo xaritam bi saabu bu ñëwee di ko waar waa ji di ginan di nekk ci sàngara yeet yooyu mooy naan ko way bàyyi ma man yi laa xam benn jour waa ji ne ko yow sax buur yàlla du la ñëw di ko buur yàlla du la jéggal buur yàlla ne kan mooy taxaw sama place naan du jéggal du ma jéggal sama jaam jéggal naa sama jaam bi nga xam ne nee na du ma ko jéggal ki nga xam ne moo ne moom du ma jéggale moom moomu dugal naa ko safara moom jéggaluma ko kon gis ne kon bu fi nekk di kii ah non bu kenn di jéem a taxaw place yu yàlla déedéet di jaay ne yaa xam kumpaat yaa kii di jaay waane déet moo tax mu ne wala hadiya liman adlal amul kenn koo xam ne mooy gindi ki nga seetaan mu sànk mu ne wala mudilla liman hadayt amul kenn koo xamante ne yow borom bi ba léegi mooy ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam Uhud muy ñibbi ginnaaw bi mu dencee shuhadaa Uhud radiyallahu anhu mu ne wala mudilla liman hadayt kenn manu la sànq nag tuuti bi ku yàlla gindi cooway bari rek loo ko soxore soxore soxore banoo ci li wolof njaay naan jant boo xam ne dafa sone ki ca kaw ab xaj daal di ko boof di ko mbëw ngir jant bi dugg fekk suba muy door a génn waaye waaye xaj day mbëw ba ba baat bi teppeeku waaye jant bi moom du ko teree feeñ du ko teree feeñ ba nekk ci njomboxtalu asamaan si laa wax bu dee ay nuage amul moog lii wayam rek ku yàlla jindi moom wala mudilla liman hadayt kenn manu la sànk ku buur yàlla daal di jindi xam nga dund yi ay étape la la tarkabunna tabaqan an tabaq la alxuraan wax yéen li ngeen di jaar ay étape di yéeg ay étape topp ay étape xam nga nit boo seetloo euh, nit nit comme ni cheikh cheikh cheikh alxaaji Umar radiyallahu anhu di wax ci Ikrima mooy barrière yi tax boog dafa bokk ci barrière kiiraay yi tax nit du xam nitu yàlla nitu yàlla nag buñ ko waxee mooy boroom xam-xam buy jëfee xam-xamam loolu lañ ci jublu boroom xam-xam boo xam ne topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu lay def loolu mooy yitteer ca ci lay ne ci loolu lay yëngu moom lay dund looloo ak dundam boo ko dindi woon ci dund gi deer loolu mooy nitu yàlla Ah. Euh, li tax nit ki barrière kiiraay yi tax ñu bari ci nit ñi lu ñu leen xam ne bokk na ci euh, le fait que ñoom ñoo ñu daal kii bii sama maas kii booy bi sama frère bi moo am xam-xam ngay wax yéen na ngeen di fokk waa du ko sax déglu bon oh, yéen na ngeen di perdre temps booy bii booy bii tojaange yi ne def na ko ay way kii li mu sàcc ci mango ma koy dimbali kii damaa xeex ba sonn ndax moom mais après buur yàlla dindi na ko boobu sax booy loon na en général sax yooyu ko majeur wul mais même bu dee majeur na sa nekkoon le grand agresseur mais bu soppale ko nag après yiw la nga soppi ko am na ñoo xam ne nag ñoom mënuñoo mënuñoo jàpp loolu ba mën na leen a yóbbee ñu soxore ko ndax buñ gisee nit ñi leen léegi ndax loolu la ku yor bu baax nit ñi topp la ndax nit ñi tamit lu baax la ñuy ut ah bari na ñuy ut safaan mais bari na ñoo xam ne diine xam-xama leen ñor fu nekk nag lañ koy jële waaw nit du mat dëgg dëgg lu dul muy jële ci koo xam ne moo ko féete kaw di jële tamit koo xam ne ñoom ñoo bokk maas di jële tamit ci koo xam ne moom moo ko gën féete suuf ndax xam-xam fépp la nekk buur yàlla neewul xam-xam bi ci say ustaas ak say sëriñ rek la ne non mën na nekk ci sa doom mën na nekk ci mooma nga jànge ci moom loo xamante ni nii jànge woo ko feneen te yow boo baaxee nag bu dee nag yow yow ëmbul nga te reconnaissant bu boobaa sa doom da nga koy jàppale ci sëriñ waaw même bu ne yaa koy jàngal lu bari benn jour mu jàngal la loo xam ne mooy ci ay jëfam ba toog rek na la wax lii waxal la lii mais ci ay jëfam yu muy jëf nga xool nga jàng ci lu rëy ak tamit moom ni mel loolu rek bu bu yow boo reconnaissant we sant sa borom reconnaître na kii nag sama sëriñ la di ko woowee sama sëriñ même bu dee yaay baayam loolu la di ko limaale ci sa sëriñ yi bokk na ci sama sëriñ yi sama doom waay waaw <laughs> waaw bu dee bu dee bàyyi ma la sax nga wax ko bokk na ci sama sëriñ yi bàyyi ma sàngam ndax moom amoon na attitude bu baax boo xam ne jànge naa ci moom lu rëy loolu du ko nekk ko ma bokk na ci sama sëriñ yi xaj bi dëkkoon fële benn xaj boo xam ne ni ma gise ni mu fidèle woon ak maître am ma dajeeg maître am moom tax tax bu ko nee taxawal mu taxaw dégg ndigal fekk man maa gën a dëgër bopp ñépp jànge ci moom lool bu may lim samay sëriñ aayul ma ne bokk na ci sama sëriñ yi xaj bi dëkkoon sàngam bu dee mu ngi dund ba léegi waaw nga yooyu dangay jàpp lu balaa la mais loolu loolu nag mooy lii yoon ay kon yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne kon wala mudilla liman hadayta kenn manula sànk koo koo koo gindi ndax barrière yooyu mën na tax nit ki iñaane waa ji ba mu jaare fa sax dina bët li mu am ci xam-xam mu daal di deñ yeneen mi alei saatu salaam ne borom bi wala mudilla liman hadayta kenn manu la rocci ki nga xam ne yow yaa ko seetaan